a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du suuratul qamari suuratul qamar kon commencé woon nañ ko ci jotaay bii ñu génn ñu ngi woon côté kaddabat qablahum ba'd a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim kaddabat qablahum qawmu nuuhin fa kaddabuu abdanaa wa qaaluu majnuunun wazujir fada'aa rabbahu annii maghluubun fantasir fa fatahnaa abwaaba as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuunan faltaqa al-maa'u ala amrin qad qudir wa hamalnaahu ala zaati alwaahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kaana kufir côté boobu lañ yemoon nag côté boobu lañ yemoon côté boobu mais woote la woon fa kayfa kaana adaabi wa nuzur walla àgguñu àgguñu woon foofu moo kon foog naa wala ni ñuy def na foog naa kaddabat qablahum qawmu nuuhin foofu yaakaar naa ne nañu ko da mu juumul waaye bon kaddabat kon mu ne ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim kaddabat weddi woon na qablahum lu leen jiitu woon kon bu ñu fàttali mu doon wax ci kaw mooy waa Màkka ba ñu laajee ne yonent bi alayhi salaatu na leen xaral weer wi bu bëggee ñu gëm ko mu def ko ñu ne hada sihrun mustamir lii daal am njabar la muy romb rek dafa njabar suñu bët yi ah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nag lii ñoom ñu def weddi saa boo lañ indilee benn aaya jiitu woon na ñoo xam ne ay yonent yu fi jaaroon ñu defoon leen noonu ci la wax nag ne kazzabat weddi woon na qablahum lu leen jiitu woon qawmu nuuxin waa kër sayyidinaa nuux alayhi salaatu wassalaam fa kaddabu ñu weddi abdanaa suñu jàmba alayhi salaam wa qaalu ñu ne majnuunun kii ab dof la dafa kiti kayna was du jir kii dafa kiti kayna dafa départ di ko xas di ko wax lépp loo xam ne day tax gaa sori lim doon woote Euh, ndax was du jiir was du jiir gisoon nañ euh, ci kaw wala qad jaa min al anba'i ma fihi muzdajar was du jiir mooy loo xam ne day tax gaa yi di ŋàññi yonent yàlla no di ko ŋàññi di ko wax lu ne ngir nit ñi du ko jàppee dara bay gëm li muy wax gina sori li muy woote muy lislaam mu ne keroog nag bi ñu weddee noonu ne dof la ba pare taxaw ci dévier nit ñi mu ne fa daa rabbahu anni maghlubun fantasir mu daldi ñaan boroomam ne ko mankat dañ ma noot mooy ñii nii manumaa def dara luy tax ñu tuub boobu ba léegi lu dul ñu néew fantasir kon maa ngi lay ñaan nga dimbali ma mu ne fa fatax naa mu daal di ubbi suñu boroom ubbi abwaaba samaa'i asama buntu asamaan yi bi maa in munhamir ci ndox mu bare baree baree bari di wàcc asamaan si wa fajjarna al arda suuf si it di bal ndox uyunan ay ndox mu bari faltaqal maa u ñaari ndox mi jóge ci asamaan ak bi ci suuf daje ala amrin ci kaw mbir moo xam ne qad qudir borom bi da ko nattoon dogal ko ni ndox ma mën a tollu ak li te du ko dépasser mu ne wa xamalnaahu yonent Yàlla Nuux alayhi salaam ak ñi ko gëmoon ñu teg leen moom ala zaati alwaaxin wa dusur ci ay gaal ak gaal mooy gaalam gu mag googale muy safiinatu Nuux moom nga waaw lii gisoon nañ ko ci laa doon wax naan xaw ma large wala large de Noé waaw ñëwoon nañ ba fii fii gisoon nañ ko mu ne kon tajri gaal googale mu ngay daw bi ayuninaa ci suñu surveillance an lii nekk ak pay li man kaana kufir dañ koo fayal ki nga xam ne moom lañu weddi mooy yonent Yàlla Nuux comme que gars yi dañ koo weddi ay année ngi waxoon naa la ay génération génération dañuy ñëw di dénkante seen doom yi ko kii paa bi nefee bu ko kenn gëm suñu borom nag ne dama leen a labal ñoom ñëpp mu nekk pay ngir ki nga xam ne moom lañ weddi mu yonent Yàlla Nuux mais muy borom bi subhaanahu wa mi ñu weddi mu ne wa laqad taraknaahaa aayatan fa hal min mudakkir mu ne wa laqad dëgg-dëgg taraknaahaa bàyyi woon nañ mooy peuple boobale bàyyi woon nañ tamit li nga xamante ne mooy gaal goo gële aayatan mu nekk ab màndarga buy wane ne buur yàlla ak lim leen teg mbugal mi mu leen teg nii mu nekk loo xam ne c'est dissuasif fa hal min muddakir waa ana kan moo taxaw ngir mën a jàng tey fàttaliku tey waaru ci lii xew ci li alxuraan di nettali wala yu mel nii mooy waa Màkka yéen na leen di weddi am na ñu leen ëppoon doole ñu fi jaar nii laa leen def waaye yéen xanaa loolu dina leen yeeboo fa mi mu muddakir kan mooy yeewu ci loolu man ci waaroo ba ngeen génn ci li ngeen ne mu ne fa kayfa kaana adaabi wa nuzur mu ne ana naka la nekke woon keroog bi ma leen mbugalee ñoom ñooñ waa kër yonent Yàlla nu alayhi salaatu wassalaam fa kayfa kaana adaabi est ce que laaj nga sama mbugal mi nan la demee woon ci ñoom wa nuzur ak xuppaate ga ma leen doon xupp conséquences yi bañ ko weddee la leen ci fekk mu ne walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir mu ne walaqad dëgg-dëgg yassarna yombal nañ alqur'ana alqur'an ji lidhikri ngir jàng ko ngir mokkal ko ngir takk ko ngir xam ko fa hal min muddakir ana kan moo pare ngir jàng ko takk ko man cee waaroo man koo takk man koo mokkal mooy euh, alxuraan suñu boroom da koo yombal mooy téere bi nga xam ne nit ñi dañ koy mokkal amul benn ci téere yu wàcc ci asamaan mooy téere les euh, religions révélées mm-hmm. ah, bible bi doo gis ku ko mokkal kii ko ñi ko doon mokkal ay kaa yu kii ay ñoom Uzair hmm. Seydina Uzair ñu néew lañu woon moo tax dañ koy tudd di leen hmm. loo xam ne matul cinq hmm. ci la borom xam-xam yi tudd alors que alxuraan moom waxuma la kan moom mais ab ville sax boo fi ñëwee naan ville bi ku fi mokkal alxuraan ñu daanaka duñ la mën a wax ñépp te amul âge mooy xale yi dañ koy mokkal mag ñi dañ ñépp âge bu ne ndax lan suñu boroom nee na man maa ko yombal wala xad dëgg-dëgg yasar na alqur'ana ñoo yombal alqur'an ji li zikri ngir ku koy tudd ku koy mokkal ku koy jàng waaye it ku ci sonn rek suñu boroom yombal la nga am ci xam-xam boo xam ne ku ci melul noon mënu koo xam moo tax ah te alxuraan mooy ndayu xam-xam yi mooy xam-xam yépp ci ñoom ci alxuraan lay jóge façon xam-xam yépp ngi fi lépp lu ñuy jàng ci kaw suuf moo xam liñ naan ay sciences profanes ak sciences religieuses yi yooyu yépp boo ñëwee ci alxuraan da nga ciy fekk seen cosaan moo tax wala qad yassarna alqur'ana lidhikri dañoo yombal alxuraan ngir ñu koy jàng di ko mokkal di ko takk di ko xam waaye nag fa hal min muddakir yàlla yombal na ko est-ce que am na ay ay candidat pour loolu pour mokkal ko est am na ay candidat pour xam li ci ne est-ce que am na ay candidat pour xam ko jëfe li ci ne te yàlla tax kon fa hal min muddakir kon ginnaaw say waa kër Seydina Nuux alayhi salaam mu ne beneen la ngi boo xam ne waa Makka ñii di la laaj ay ay ay ay nga leen koy wan ñuy weddi beneen peuple ginnaaw ñii ñu njëkk ñi danee na ngi boo xam ne ba ñu weddee fii laa jaaral ñu ne kazzabat woon na aadum fa kayfa kaana adabi wa nuzur mu ne kazzabat weddi woon na kom ni say waa kër yonent Yàlla Nuux weddee woon aadun waa kër yonent Yàlla Huud Aad Huud mooy ñoom tribu bi Aad ah am doole lañ woon nag ay gaay la ñoo xam ne ñu ñu nawoon seen bopp nag ba jàpp ne daal ñoom kenn ëpp leen doole mu ne gaayoo yu nag waa Aad yonent Yàlla Huud la fa suñu borom yónni woon alayhi salaatu wassalaam mu ne ñoom weddi woon nañ Quraysh dañuy weddi am nañu leen jiitu woon ñeneen a ngi kazzabat weddi woon na aadun yonent Yàlla waa kër yonent Yàlla euh, Huud di waa aan fa kayfa kaana adaabi wa nuzur ana naka la nekke woon sama ba ñu weddee mbugal gi ma leen teg ak conséquence xupp ga ma leen doon xupp te seen yonent yi doon leen ci waar ñu bañ est-ce que xam nga conséquence yi ni mu demee woon ak a metti woon mu ne na xoolal ni ma leen mbugale yii nii li ci bari fii day wax euh, léegi euh, duggul ci détail nan la leen wooweek yooyu mais conséquence bu bañ weddee li leen dal ndax pour wan ne waa ñii waa Màkka ñu doon laaj ñu xar jant bi weer wi ñu def ko ñu weddi ñoom dañoo ñoom na leen leer ne am na ñu leen jiitoon te fii lañ jaar léegi nag bu waxee ñooñ ñëpp après dinañ am luñ ci teg mu ne kon ñoom nii laa leen bugale inna arsalna alayhim rihan sarsaran sarsaran fi yawmi nahsim mustamir mu ne ñun yàlla ñoo wàcce ci seen kaw bañ weddee rihan ngelaw ngelaw am ngelaw sarsaran bu sedd buy boo xam ne te xam nga ne euh, bon même bu soo amoon sax loolu day jafe mucc mooy seddu guy ba pare amaale benn riir moo xam ne boo ko déggee yow sa nopp yi lay lay lay lay lay escanté ngelaw li ci boppam moo yor biir xam nga léeg-léeg ngay nekk euh, comme benn conférence micro bi jekki def benn riir ñépp fàtte seen nopp ngelaw li nag <laughs> ngelaw li dafa sedd guy ba pare ba pare amaale benn riir mu ne fii yow yawmi naxsin maa ngi ko defoon ci ay bés yoo xamante ne nii yu yu gent la bés yoo xam ne euh, buur yàlla dafa dindi barke ba ca biir mustamir yoo xam ne nag dafa continuer muy bés yoo xam ne yu gaaf la ba pare ngelaw bi mooy ñëwul ñu naan way vague bi de dafa ñëw tuuti après dem mais dafa sax dafa nekk continuer mustamir mais ngalaw li mais du ay ngelaw yu seet mooy ay ouragan lay doon lay àndaale mu ne nii la doon def nit ña tanzi'u an-nasa ka annahum ajazu nakhlin munqa'ir mu ne tanzi'u an day day simpi nit ñi mooy mooy bu rombee ngelaw li ku mu fekk nga taxaw dalay yenu mooy euh, li ngay jekkee rek bu ñu lay wanee leen tornade yi wala kii yooyu di am tam bari États-Unis rek. te yu def ni wër. ouragan am nga waaw foog ouragan la. te yu wër wër wër wër def benn cercle bu rëy ngelaw lu. après ku mu fa fekk lu mu fa fekk rajaxe foofu. <laughs> voilà yu mel noonu. Eh, ana ah, am na ay Arizona moom ni mu fa baree gars yi dafa am sax des chasseurs yoo xam ne ah, yooyu la ñuy filmer mm. buy jege rek ñu daw. <laughs> waaw. <laughs> bii nag dana ngelaw li gis nga bu ñëwee. Mm. tanzi'un naasa day simpi nit ñi ku mu fekk nga taxaw da lay yem. da lay sànni. voilà comme que kër yi lay dévaster waxatuma laa ak nit koo xam ne sampoo yow waxatuma. Mm. ka annahum boo leen gisee bu leen boo yow boo gisoon seen bi ba ngelaw li ñëwee ci waa Kanaat. Mm-hmm. ka annahum a'jazu naxlin munqa'ir dañu mel ni ay garabu tàndar. Mm. yoo yu ngelaw fekk yu ñu buddi. waaw leen ci suuf. mooy ni ni seen seen seen euh, racines yi léegi ci kaw ñu ne dàtt ci suuf daay nit ñi noonu lañ mel mooy ku ci nekk ngelaw li jëli simpi na la ay kii fëgg la fenn mu ne noon la leen def ka annahum ajazu ñu mel ni ay mm-hmm. nax naxlin ay garabu tàndarma munqa'ir yu ñu simpi dóor leen ci suuf mm-hmm. mu ne fa kayfa kana adabi wa nuzur ana naka la demee woon sama mbugal ma ma leen teg ak conséquence wu xupp ya ma leen doon xupp ñu weddi ko mu ne wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir mu ne wala qad te dëgg-dëgg yassarna aana yéen nit ñi waay waay fàttale ko tee ngeen a yeewu ci lii wokk ma leen di wax nii yombal naa alxuraan li zikri ngir ngeen koy fàttaleku en même temps waay waay li dal ay nit nag moo lii te yàlla fawul foluwul fa hal min mudakkir amul ku taxaw di ci xalaataan ne ah kon nag mën naa tee ci yi fa hal min mudakkir mu ne kazabat yeneen a ngoog léegi ginnaaw ah mu ne beneen façon peuple boo xam ne pour wan waa Quraysh Quraysh ñoom d'accord nañ ni ñii ñépp leen ëpp doole ñoom ci seen bopp d'accord nañ ne waa kër yonent Yàlla Nuux leen ëpp doole waa kër yonent Yàlla Huud leen ëpp doole ki mu ci tegit loolu mooy yow bu dee ne ñi la ëpp doole fuuf ba ñu weddee nii lañ leen def yow yaay ji néew doole yow nan lañ lay def ah <laughs> mu ne kon kazzaba Samuud bin nuzur faqaalu abasharan minna waahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dalalin wa su'ur mu beneen peuple ngi boo xam ne ñoo fi jiitoon Quraysh ci seen weddi gi ñuy weddi kazzabat weddi woon na la tribu de Samuud mooy waa kër yonente Yàlla Saalih alayhi nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam xuppaate ga ma leen ki yoon waaraate waag lépp ñu ne waay yow yow gis nga saalix bu ñu fontoo saa moom la wolof naan saaliwu bu ñu fontoo laa wax sa yii ngay wax naan ay bu ñu la gëmul lii de fii la ñuy mujj yii yëpp da ñuy tiital dara lañ la gëmul mais mais defal boo ma ne defal boo ma ne na mbugal mi ñëw boo ma ne waaw <laughs> ah, <laughs> si ah, déggoo waa Màkka doon nañ wax lool lu mel noonu yeneen tubaab yi sax allahumma in kaana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alayna hijaratan min as-samaa ñu ne eh ñu ne yeneen tubaab yi sax waaye yow mooy dañ ko doon narge quoi. waaye ñu ne léegi nag ñu ne dañuy ñaan yàlla ko quoi ñoom léegi yow waxatu ñoom yow sax toogal fee <laughs> eh buur yàlla ko mel koy ku nekk ci sérieux <laughs> allahumma buur yàlla in kaana hada bu dee ne lii nii sa yonent biir yi wax lii muy wax nii Muhammad mii hmm. non ñoom duñu woon wax sax sa yonent ndax gëmuñu waa ji kii kii waa ji kii kii bu dee moom dëgg la kii ce machin machin mii <laughs> kii bu dee li muy wax dëgg la. mi na indika ak alxuraan gi muy wax ci yow la jóge mais fa amtir alayna hijaratan min as wàcce tawal suñu kaw xeer. léegi ñu gis ñun loolu lañ lay ñaan. pour wan ne yow waxoo fi dara lii du dëgg. <laughs> tawal suñu kaw xeer wàcceel suñu kaw xeer. Ah, ñun dañ laa dañu faale yi. Mm. léegi gaa yi nag lu mel noonu lañ doon wax. xaalu ñu teg ci ne léegi nag ñuy jéem a argumenté luy wane ne yow yow saali gis nga xoolal kaay toog kaay ñu wax ak yow parce que yow foog naa instant bii dangaa nekk ci benn genre délire bu mag il faut ñu raisonner la ñu indiwaat la ci sa sa xel quoi ñu ne liy wane ne yow yàlla yónniwu la te manulaa yónni ñu ne fa xaalu ñu ne mais imagine leen rek mais Saalix daal moo ñu yab quoi fa qaalu abasharan minna waahidan nattabi'uhu mais est ce que ñun daal dañu fiy nekk di topp benn nit bu mel ni ñun koo xam ne nit la comme ñun li ñuy dal moo ñu moo koy dal. lu kii léeg-léeg sax ñenn ñee ko alal. fii lay toog du man yenn yi ñun ñu man ko mais ah. est ce que jàpp ngeen ne faqa abasharan ndax benn nit waaxidan kenn min naa bokk ci ñun moom la ñuy ñëw topp ko quoi ah, hmm. te du buur amul alal du dara hmm. ñu ñëw di ko topp pour quelle waaye yow inna waaw gis na nag bu ñuy dof dof ne ñun bu ñu ko toppee inna bu keroogee de kon loolu idan kon di dëgg-dëgg ñun idan bu boobaa la fii dalaalin wóot naa ne saa buñu bés buñ jëlee décision ne dañ koy topp ñu ngi ci cànkute gi mm. wa su'ur ñu ngi ci cànkute goo xam ne akuk ndof ñu ne ñu ne gaa yi mooy ñuy waxam ni seen biir naan bés bu ñu toppee mooy kilifa yi quoi bés bu ngeen ñu gisee ñu topp saalix àtte leen ci ñun ne dañoo tàggoog suñu xel fu ñu ko toppee rek mooy boobu dof nag moo tax mais du ñu ànd ak suñu xel kii kay xanaa mu xonjom ñu rek mm. mais mënuñoo ànd ak suñu xel yi topp benn waaye ci ñun boo xam ne tekkiwul dara mm. kii il est il est quoi buur il roi ni date ni rien après mu bëgg ñu topp ko quoi ay bu ñu ko toppee inna bu boobaa ya idan ay way kon de ñun la fi dalalin ñu ngi ci cànkute gu bir wa suur akum ndof gu rëy sax ba pare ñu ne mais imaginez alqiya dhikru alayhi min baynina mais moom xoolal rek yow yow yow naka kii kii sincèrement kii dañoo awul xeex mais moom waa dëkk bi ñun ñëpp ni ñu baree buur yàlla dina ko tànn moom jël jël li mu wàcce ci moom wax yu beeg yooyu di wax ak moom séntu ko suñu buur bàyyi ñu ñun mais kii lan la ñu ëppale waaw ah, <laughs> ndax dañuy jël wax yàlla dina jël waxam di ko sànni ci kii di ko yónni di ko adressé. sànni ko ñu am ñu ko ñu ko loolu lañ foog ndax dañoo jàpp mayug yàlla ci wàllu am am laat ak waa ji rafet naat wala ci yax bu rëy la bokk li ñuy wax ak tëf ñépp bokk ci yax bu rëy waaw annaasu min jihatil ansaabu aswa sawaaw sawa abuhumu aadamu wal ummu hawaa annaasu min jihatil ansaabi akfaa'u walla akfaa'u abuhumu aadamu wal ummu hawwaa'u nit ñi ci côté pour côté ay ay ay askan ñépp a yem ay ay ay kii lañu lu mu tudd mm, ay nawle lañu walla akfaa'u lu tax ndax abuhum seen baay mooy maam aadam non koo fi nekk mu nekk fi di wax sama maama yow toogal ci maam aadama alayhi salaam di ko xaar ah, bu demee ba ñëw falay teer si nga ne ko ah yow agsi nga kon fii nga jëmoon man kii mooy sama maam ah, kon nag loolu la mm. mooy côté askan moom ñéppa ay géwél ah, géer kii yooyu après la mais kan mooy maamu géwél bi mm-hmm. kan mooy maamu géer bi kan mooy maamu tubaab bi kan mooy maamu japonais bi ak chinois bi du maam aadam aadama alayhi salaam waaw mu ngo kon kay ñépp yow bu dee côté boobu moom manoo fi ponkal di wax nit ñi naan maa leen gën yooyu bu ñu fontoo <laughs> boo fi sama maam yonent la man sama maam it yonent la di kan la fi maamam mais Michel miy taxawaalu ci mbedd mi sax maamam yonent la <laughs> ah way waaw ah ma ne kan maam Adama alayhi salaam du yonent mooy maamu waaji kat mm-hmm. waaw <laughs> kon affaire askan moom bu dee lool la moo tax yonent ma sar saam ne ku ay jëfam avancé wul ci lu baax saw askan du la fa euh, kii ah hmm. non bul foog affaire askan moo lañuy tax a àgg fenn ci yàlla yonent yàlla Nuux min gi sànq mais doomam safara la jëm hmm. waaw yaa bunayya yarkab ma'ana hmm. mu bañ mooy bi keroog bi ndox mii mu doon wax sànq. doom ji mu ne ko kaay yéeg ci gaal gi mu ne ko déedéet. waaw gis nga ko sa ilaa jabalin ya'simuni minal ma nan dinaa dem yéegi ci montagne gis nga montagne bu kawe bële bu ma fa nee du ndox mi du ma la mu ne ko loolu amul tey de rëccu amul de mais mu mu mu ndox mi fekk ko fa mm. yonent bi alei salatu euh, kii euh, tab ya daa ci kan la wàcc mm. tabbat yadaa abii lahabin abii lahab magu papaam la mais safara la jëm sa yaslaa naaran zaata lahab kooku kay yow kuy bokk ak yonent ma sax kan moo gën a bokk ak kooku moo tax affaire ay fii man euh, euh, sëriñ di way sama maam wala man sërif laa rek loolu yàlla waxul lool de ah non non ah eh. moo tax ñépp ñépp bu dee côté boobu mooy man na nekk nag ab kii nu tudd ab bonus boo am. waaw ndax man na yenn yi boo bokkee ci yenn famille yi yow mbaax da lay gën yomb xam nga famille boo xam da nga judd ñépp di jaamu yàlla tout court nga judd foofu mooy loolu day yomb mais boo deful dara mm-hmm. du le fait loolu rek loolu kese kese kese ça suffira pas mm. ça mm. yàlla yow ku nekk ak say jëf mm-hmm. euh, mu ne gaa yi tilka ummatun qad xalat ci suuratul baqara lu bari la ko fa day wax ba pare ne tilka gis nga gaa yooyu ummatun ab xeet la ab peuple la qad xalat romb nañu dem nañu lahaa kasabat li mu jëf pour boppam la walakum yéen ñi fi nekk may wax ak yéen nag maktasatum li ngeen di jëf laa leen di laaj de wala tusaluna amma kaanu ya'malun te kenn bu leen laaj ñe ñoom kenn du ñëw yéen naan leen léegi Euh, yéen yéenay responsable ñoom liñ jëfoon ñoom it kenn du leen ne yéenay responsable li ñee jëf non loolu amul. loolu la ku deful dara doo am dara. wa man ya'mal mithqaala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara waaw ku deful dara nag doo am dara kon nag affaire yi loolu la gaa yi nag ñoom ab xeebaate moo tax ñu ne. waaye kii dinañ ko fekk suñu biir yàlla dina ko fekk suñu ñun ñépp nekk bi mu tànn ko quoi moom mais pour quelle raison moom mu ne moom yàlla moom la yoon yónni kii dañoo yëpp quoi gis nga nag dëgg dëgg dëgg dëgg sax waa ji gis nga bal li am ba des mooy huwa gis nga saalix mi wat nañ ci yàlla huwa kaddaabun ashir kii kàcc kat <laughs> ñaaw laa mel mu ne kàccikat bu effronté la kii ba pare dafa non non seulement dafa mën a créer mooy xoolal mu créer yàlla kan quoi naan yàllaa ko yónni hmm. ay moo ñeme yàlla <laughs> ba pare assure ba pare teg ci nag rëy quoi waaye mooy dafa nekk xam nga <laughs> xam nga wax lu dul dëgg rek loolu rek défaut <laughs> boo ci booleeg rëy moom ñoom ñu ne loolu la mel quoi ah, fii mu ne goo gisee mooy jéem naan day day prêcher le la bon parole kii hmm. dafa rëy quoi hmm. ba pare waxkatu lu amul la quoi hmm. xoola muy wax muy waxal yàlla naan yàllaa ko yónni bal li am ba de sax kii yàlla da koo tànnul suñu biir waaye nan nan yàlla fekki saa waaye de hmm. yaay xalaataan ngeen saaliw mii ngeen saaliw mii di taxawaalu ci réew mi mu ne moom la yàlla yónni quoi hmm. kii kii moo mën a moo wan a wax lu amul te rëy waaw ah yii lii moo gën a metti mooy yow da lay leer na yàllaa la yónni gaa yi na kenn yónniwu eh, bu ñu fontoo la wax toppal fële waaye. yeneen taal la noox moom gaa yi. <laughs> alayhi salaam mujj gi buñ bu doon woote dañuy jël seen kii seen nopp yi seen loxo baaraam yi ah, saañ ko ci seen biir lañ koy dugal xam nga yow bu nit di wax nga jël sa baaraam ah, <laughs> dugal sa biir. ba bare finalement loolu mooy début bi quoi. diñ demee ba ba maar leen ñu ko doon déglu après ñu wax wax mer ci affaire yi léegi bu ñëwtee buy ñëw dañ naan oh. non gaa yi gaa waaw mu ngi dikkati na gaa yi jël ñépp jël seen loxo yi du mu ne wa qaala nuuhu rabbi kullamaa da inni kullamaa da'awtuhum li taghfira ja'alu asaabi'ahum fi aadanihim dañuy jël seen loxo yi dugal may wax kenn duma dégg <laughs> euh, après ñu foog ne ci yem léegi loolu mooy début après ñu jàllaat beneen en plus de def nii buñ ko gisee muy ñëw dañuy jël benn musóor musóor seen xar kanam teg kenn du ko gis pour non non seulement dégg ko rek problème la mais di ko gis sax bu ñu ko dégg bu ko gis léegi dañuy taf muur seen kanam ngeen ni wastarshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara noonu moo koy woowe koo xam ne yow pour nga pour nga convaincre foog mu déglu la mu taf bakkan yi mu taf nopp yi xanaa bu bu lay xool nga war koo liyaar sax mu jël kii kooku loo man moom ñii ñu ne bal huwa dëgg-dëgg moom saalihu mi salaam kaddaabun expliqué kat dëgg la ashir bu bu effronté nag bu rëy tekki nag waa ji dafa rëy suñu boroom ne ah loolu lañ wax sa ya'lamuuna gadan manil kaddaabul ashir bàyyi leen ba bàyyi leen rek ba gis nga ñii mu ne yonent Yàlla Saalih alayhi salaam non ñoo la weddee nii bàyyil ba yawmal xiyaam de mbugal mi ma leen dig ne ku la gëmul ba boo wootee ba sa àpp war a yem sa mission war a jeex baal ba ba àpp boobu yenn dinañ xam bu boobaa yow ak ñoom kan moo ci waxkatu ñàkk waxkatu dëgg ba pare rëy kan la ci sa yàlla moo na dinañu xam xadan bu suba manil kaddaabul ashir ana kan mooy ce menteur effronté kan la ci ah mu ne inna non te gaa yi <laughs> ah, malgré loolu ñu ne ko quand dañoo bëgg nga indil ñu benn benn miracle comme li waa Makka wax yonent ma sa sam weer wii xaral ñu ko laa wax wala nga topp nële bu fi waxati dara ñoom ñu ne ko ñun montagne bi lañ bëgg nga génneel ñu ci benn gëléem bu ñëw voilà que la montagne accouche d'une <laughs> boo ko deful moom gis nga nekk di jéema continuer do weddi woon nañu pare mais dañuy fexe rek tout le temps ay ay blocage yi <laughs> léegi nag boo mu ñaan loolu affaire bi ñëw suñu borom ne bare inna dëgg-dëgg ñun mursilu naaqati ñoo fi indi yebal fi indi fi bi naaga gi ñoom nag ñoo ko laaj mais xamuñ ni affaire bi fitnatan lahum c'est pour examiner leen bàyyi leen li tax ma nangul leen ko mooy dama bëgg xool ndax boo ko deful duñu ñu gëm de façon yàlla moom xam na ne gaa yi laata ñooy wax dara xam na ni nii du ñu gëm mais comme nit moom léeg-léeg mooy buur yàlla ci xikmaam dafa def yu bari balaa mbugal nit dalay tegal lu leer mais même bu yooyu yëpp amul xam na kii gëm ak ku gëmul mu ne léegi kon comme que loolu lañ wax man maa fi indi naaga gi comme que ñoo ko soxla woon géléem gi indi naa ko mu nekk nag examiner dama leen di examiner examiner pour ñoom de nattu la fartaqibuhum mu ne Seydina Salih comme que ñoo laaj yow toogal di leen xaar bàyyi leen ak gëléem bi nga seetaan leen wastabir te lépp luñ la man di wax nag muñal muñal ci seen lor yeeg seen wax yeeg lépp muñal luñ la wax rek muñal te yàlla tax mu ne ko wa nabbi uhum waaye nag xabaare leen lu leer kene yéen a fi laaj gëléem bi mu ñëw yëgal leen ne leen annal maa ah qismatum baynahum que ndox mi mm. ah naaga gi du am malaaka de laa yakulu wala yashrab nee na laa takul wala ta day lekk day naan léegi ndox keenu dëkk bi moom yéen koy awante de yéen ko fi woo mm-hmm. ah ku nekk dafa am kullu shirbin muhtadar ku nekk dafa am naw ba naw ba mooy tuur liñ naan dafay bu tuur la ñu ne tuuru diw moo ay comme tey voilà bu jour tel mooy dañuy dañuy jour tey naaga gi mooy naan teen bi yépp am na nag dégg boroom xam-xam yi dégg naa ñu naan euh, gis naa ñuy wax loolu nag vérifié wu moom fan lañ ko jële que ne euh, ci mufassiru na yi que bu moom bu naanee day wër ci kër yëpp ñoom ñu ratt soow mais ndox mi moom moo koy naan jour boobu. mais ca suba ga teen bi day feesaat pour ñoom. mais gars yi kon mooy kullu shirbin mu ne wa nabbi'uhum xabaare leen wax leen informer leen annal maa ak ne ndoxum dëkk bi nag xismatun baynahum ab da ngeen koy séddoo léegi yéen a gëléem bi kullu shirbin muhtadar naanu ku nekk. c'est délimité te kooku moo fay teew ngir naan teen bi yéen bu dee seen tour la waa dëkk bi ngeen dem root lépp bu leen comme ni mu leen neexe seen jour la naaga gi yët bésam day naan li léegi gars yi d'accord nañ ñoom ñu d'accord nañ non c'est bon <laughs> mais ñu dem ba ci kanam non ñun nag naaga gi mu ñuy bëgg a fontoo quoi ah gëléem gi xoolal ni mu yàqee suñu organisation dëkk bi nekk fii di di di di bàyyi war a rooti lundi. rooti naan ak jëlee may naan. léegi ñu ne nan la ñu ñu ne fa naa daw saahibahu ñu daal di woo ki gën a texee di ci ñoom ñu def benn commune benn ki huis clos waxtaane affaire gëléem bi quoi ñu ne mais yéen léegi gëléem gi conseil de quartier bu doon tey léegi. gaa yi toog ni ordre du jour bi lii la naaga gi nan la ñuy def ak moom ndax quand même fatt nañu toog na suñu xef yi parce que ndox mi ñoo ko moom ñoo moom suñu teen même bu dee d'accordoon nañ mais quand même trop c'est trop léegi ñu def réunion nan la ñuy def ñoom ñëpp ñu d'accord dañ ko noonu dañ ko rey amul dara dañ ko kil mu jeex naaga la rek mu jeex ñu rey ko mu jeex ñu continuer comme ñu doon waaw mais léegi ñu ne waaye kan moo koy rey ñun <laughs> kan moo koy rey ndax ñenn ñi bëgguñ mooy gars yi ay commanditaire lañ mais bëgguñu <laughs> seen seen du crime bëgguñu ñu fekk leen fa <laughs> ñu ne kan moo koy rey fa temps fa naa daw saaxibahu seen waa ji bon mufassiruna yi rahmatullah am na ñu naan waa ji Quddaar la tuddoon ibn Salif am na ñu ne noonu la tuddoon ñoom imaam ibn Isxaaq ak yooyu boo demee ci seen kii bu ngi ko indi mu ne euh, waajooju moom fa ta'ata mu mu ne man maay préoccupé affaire bi mooy def mooy def le fait moom mooy chargé wu ngir liquider mooy chargé wu ngir liquider li nga xam ne mooy gëléem gi fa ta'ata fa aqar mu daal di gor gëléem gi benn bés mu daal di euh, Euh, mu ne euh, fata mu daal fa àqar mu daal di cor gëléem gi suñu boroom nag ne fay fa kayfa kaana adabi wa nuzur ana naka fa kayfa kaana ana naka la neewoon azaabi sama mbugal mi ma leen teg bañ defee loolu wa nuzur ak conséquence wu sama xuppaate ga ma leen doon xuppaate gëmuñu ko nan laa leen mbugale inna ñun de arsal naa ñoo wàcc alayhim ci seen kaw say sayxatan ak yuuxu waaxidatan benn am malaaka lay suñu borom yónni mu yuuxu fa kaanu ka hashimil muhtadir benn yuuxu kese ñu mujj mel ni am ñax mu wow koŋ woo xam ne sécheresse bi mooy xam nga kii day vert boo gisee mu verte kii bu toogee ay semaine tawul wow koŋ nga gis affaire yépp kii ba lax ba tëdd jaune mu ne gaay noonu lañ mujj hmm. benn yuuxu rek nga gis leen hmm, ñoom ñépp ñu figé hmm. boo ñëwee cadavre kese ngay gis ñoom ñépp ci benn yuuxu hmm. day xar seen xol yi ci saa la ñépp dee hmm. mu ne nag wala qad dëgg-dëgg yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir mu ne hé yéen ñiy déglu laa wax waa yab maa rafe maa yombal alqur'an lidhikri ngeen ngeen koy jàng di ko fàttaleku hmm. fàttaleku leen képp kuy mooy yàlla rek na fàttaleku ñu mel nii voilà fa hal min muddakir ana kan moo pare ngir jàng alxuraan kan moo pare ngir di ko fàttale fàttaliku kan moo pare ngir di ko tudd mu ne ginnaaw kon yonent Yàlla Nuux yonent Yàlla Huud yonent Yàlla Saalix mu ne waa Quraysh ñiy weddi ginnaaw bi ma xaree weer wi ci seen ndigal ci seenu kii seenu ñaan seenug laaj boobu mu ne beneen keneen peuple ngi boo xam ne jiitu woon na leen weddi won ma duma leen mu ne kazzabat qawmu Luutin bin nuzur inna arsalnaa alayhim xaasiban illaa aala luutin najjaynaahum bi saxar mu ne kaddabat weddi woon na comme ñi ñi jiitu weddee qawmu luutin waa kër yonent Yàlla luut alayhi salaatu wassalaam bin nuzur waaraate waag xuppaate waag lépp ne lii du dara comme ñi leen moo tax loolu moom génération bu ne loolu la mais ñoo xam ne ay affaire religion ji seen yoon newul boo leen koy wax sax nee na dañ leen di fatt waaye gars yi topp leen fëli waay may leen ñu suñu aafiya oh sonal ngeen ñoog seen wax yàlla yàlla yàlla yàlla oh way way way dem leen gëm leen ngeen bañu mu ne waa kër yeneen tàll luut bokkoon nañ ci ñu weddi woon mu ne léegi xam nga nan laa leen mbugalee inna arsalna dama wàcce yónni alayhim ci seen kaw xaasiban comme ñële benn mbugal la leen yàlla yónni illaa ala luutin ba mu des waa kër mooy da leen sànni yoo xam ne am na ñu ne ay xeer dafa àndaale ngelaw la loo dafa ëndaa ay xeer yu sew illaa ala luutin ba des waa kër yonent àlla luut mu ne ñooñu nag naa najjaynaahum bi sahar maa leen ñoom ñoom dama leen a protéger muccal leen ca njël ca fajar ca ub laa leen ne mooy da leen noon ngeen dem ñu dem bàyyi fa gaay ci gannaaw mu mbugal gaay yépp ci ginnaaw ñooñu ñoo doon góor jigéen yi mu ne ni'matan mu ne nag muccal gi ma leen muccal mu ne ni'matan loolu xéewal la min indina bu bàyyeekoo ci ñun yàlla kadhalika naka nii ñu muccale ñii ci mbugal mu tar tar doon tooy nii doon dal seen pëpp mu ne kadhalika nii naka nii najzi yi la ñuy faye man shakara képp xam dafa sant yàlla moo tax boo ku gëm yàlla di sant yàlla foo toll bul tiit moo tax gaa yi li tiit di tiit waaye ñun tam ñu dee heure bu ne bër bu ne gars yi mën nañoo attentat surtout léegi yow boo gëmee yàlla yooyu yooyu yooyu faale woo du la teree dox sa kii ndax gars yi de façon gëm nga yàlla en tout cas yow da ngay yow en tout cas gëm nga yàlla da ngay kii liggéey yéeg jàngi wala looy def topp say kii après man dama du ma teree doxi wala bu di kii di tiit fu ne ma xëcc ma yërndu fa lu yëngu ma nar a daw bu métro bi daw ci digg bi ba fay sax courant bi fay nga gis nit ñi tiit <laughs> <laughs> bu métro bi faye ci diggu yoon bi rek këj nga gis gars yi yi fayaale nag <laughs> bu tàkkee nga gis ñenn ah, gis ñu teg seen loxo seen dënd na nii wane <laughs> cëy loolu ku gëm yàlla sunu boroom nag nee na kadhalika comme ni ma mbugale ñi ma muccale ñii ci mbugal yi kadhalika naka noonu najzi man shakar laay muccale di fay képp koo xamante ne moo moo sant te sax yow yenn yi même boo ci deewee lool lool da di sax. nit moom fu nekk soit nga mm. façon dee yi rek a wute. mais dee moom dee la ta'addadatil asbaab wal mawtu waahidun façon dee yee wute rek mais dee moom dee la ah, ki dee ci lalam ak ki gaynde fàdd ak ki dee ci train ak ki dee ci avion en tout cas dee la ah. <laughs> finalité bi moom mooy dee nga rek te l'essentiel nag du sax nag ni ngay deewe mm. mooy euh, yow ba ngay dee ci lan la la fekk mm. est que gëmoon nga walla gëmoon ah mooy dee dee na rek façon dee yi nag dafa wute moo tax ta'addadatil asbaabu façon dee yi sababu dee yi ñoo wute rek mais dee moom dee la foo jëm ilal eh, yawma turja'una ilallah ci buur yàlla ngeen di dellu rek voilà am na yonent yoo xam ne dee bu metti ci biti nii yonent Yàlla ki Zakariya Zakaria wala doom bi Yaxya Seydina Yaxya dañ koo siyee waaw mooy dee bu metti la mooy ci biti nii mais est-ce que loolu daa wane ne waa baaxul daa wane ne baaxul am na ñoo xam dañ leen a lakk ñu dee am na ñoo xam dañ leen a daggaate Seydina Hamza dañ koo décapité keroog bi mu dee bi gaañoo Uhud est-ce que day wane ne kon baaxul déedéet kon nag ta'addadatil asbaab wal mawdu waahid kon mu ne kon nag kon tiit yi jaru kadhalika naka nii najzi lañuy faye man shakar képp koo xamante ne nii sant nga yàlla mu ne walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur mu ne waa kër yonent Yàlla Luut ñii nag bu leen foog nekkeen woowu leena ah, dañoo ñëw rek mbugal leen non wala xat dëgg-dëgg anzarahum xuppoon na leen di leen mettre en garde ci samay duma buñ ma gëmul samam jàpp bu ñu ma gëmul waaye fatamaaraw ñuy werante quoi di nuzur di werante di polémique di def ay colloque bu doon tey ay discussion foo leen fekk ñuy discuter ci loo xam ne xamuñu ko naan est-ce que yawmal qiyaam c'est xellu est-ce que c'est raisonnable que ne loolu war naa am kii di muy wax est-ce conclusion gëmuñ la naa mu ne qad wala qad raawaduhu an dayfihi ginnaaw biñ ko weddee ñu tegati beneen beneen gi beneen forfait buñ def mu ne wala qad raawaduhu an dayfihi fa tamasna a'yunahum fa dhuqu adhabi wa nudhur mu ne wala qad raawaduhu te doon nañ ko sàkku an dayfihi ca ganam yam yoroon mooy ba ko malaaka yi seetse ndax euh, xam nga yonent Yàlla Luut bi alayhi salaam jarbaatu Seydina Ibrahim la alayhi salaam ñoom ñaar ñoo aroon ànd après moom dafa dem feneen euh, mu naan euh, moom la àndaloon doon dem mu ànd ak Luut bi mu naan inni muhaajirun ilaa rabbi damay dem gàddaay jëm ci sama borom moom Seydina Ibrahim alayhi salaam léegi Euh, bi muy bi bi malaaka yi ñëw nag di mbugal si ñii dañoo def escale dañoo jaar kër Seydina Ibrahim alayhi salaam fekk ko mooy biñ ñu ñëwee euh, fekk euh, ñu ñëw mu gis gaa yi rafet nii mu daal di uti benn géléem yu noo nag miss wi ko nu mu gën a indi ko tegal leen quoi mm-hmm. mais mu gis ne mais ñii li ma leen tegal ñu ngi toog di waxtaan mais kenn lekkul quoi mais affaire bi nag jaaxal ko pourquoi comme dafa mënoon a teral gan yàkkamti woon am nit ba bon gaay na ko bul tiit bul tiit ay <laughs> duñu nit ay malaaka lañ voilà ay malaaka lañ woon léegi ñu ne ko ñun mm. li ñu ñun da fee sax lañ jëmoon kër yonent dëkk ba la waa kër man dëkk bee lañ jëm ngir mbugal leen ah. mu ne leen mais inna fiha luutan mu ne leen xanaa xamu ngeen ne luut fa la nekk yonent Yàlla luut foofu la nekk mu ne xam nañ ne fa la ne dinañ din moom dinañ ko muccal ak ñi ko gëm waaye jabaram bi hmm. ak gaa ñeneen ñi ci des ñépp la mbugal ndax jabar ji lim doon def hmm. <laughs> moom comme ko dëkk boobu seen bàkkaar moom ginnaaw mooy euh, weddi yàlla mooy ak ngóor jigéen lañ nee woon. Ah, mm. jabar ji nag da doon yàkkamti ah. jabar li mu doon def. moom <laughs> bu bu day bàyyi ba ba yonent Yàlla lu alayhi salaam am ay gan. Hmm. bu ay gan am ñu ko seet si. mu génn ndànk dem wooyu waa dëkk ba ne sama jëkkër am na ay góor yu fi nekk. Hmm. bu ko defee ngir ñu ñëw hmm. <laughs> nañ eh, ne voilà bu ko defee voilà ñun comme ay góor lañu soxla ñun soxlawuñ ay jigéen quoi. <laughs> léegi. Ah, léegi nag jabar ji bi mu gisee ñooñu mu dem dem waxi ko gaa yi. Euh, fekk moom ñoom it dafa ñëw biñ jógee say ci Seydina Ibrahima alayhi salaam dañu ñëw toog di waxtaan noonu ñëw ci kër gi toog di waxtaan jabar gi moom entre temps mu dem woowi gaa yi mu ne ko ñun ay malaaka bàyyi leen bañ ñëw ñoom ah. <laughs> bàyyi leen rek bañ ñëw yéen mu ne ko ñu ne ko mhm. yow jaaral nii nga dem yàgg ñi la gëm ah, dem leen ta kenn geesu nag ah. mooy bu ngeen di dox di dem dëkk bi moom bu kenn geestu ah dem leen rek <laughs> gaa yi dem loolu nag lay wax nii mu ne wala qad raawa ñoom nag sàkk woon nañ ko an dayfihi ca ganam ya lu nekk mu wax ko génn naan leen waay yéen sama gan yii ca ngeen ñëw euh, naan da ngeen a foog ne affaire góor jigéen moo leen fendi gaa yi na ko waaye yow toppal fee ñun soxlawuñu la ñun yow waxuñoo yow mu wax wax gaa yi mu ñëwaat malaaka yi ne ko ñun yow bàyyi li ñuy yeb nga dem rek moom na naan wala xadd dëgg-dëgg raawa doo sàkkoon nañ ko am fii ca kanam ya waaye suñu borom nee na fa tamas naa ayunahum fa duuqu adaabi wa nuzur mu ne ñoom niñ leen def bi bi ñu muccalee ñële ñu dem mm. ba mu des jabar ja des ci ñoom seen xar kanam yi nii mm. la suñu borom la malaaka yi maasale mooy dafa def loo xam ne yow boo ko gisatee amatul lii mooy nit ki amatul bët amat mooy lii nii dafa maase complètement <laughs> mel ni miir <laughs> <laughs> moo fa tamas naa ñu maase ak yu nam seen bët yi hmm. Ah. Hmm. mu ne fa duuqu mos leen adaabi acca mos leen ñu ne leen mos leen adaabi sama mbugal wa nudur ak conséquence weddi gi ngeen doon weddi li ma leen xupp yi ma leen doon xupp mu ne walaqad sabbahahum bukratan adabun mustaqir fa duuqu adabi wa nuzur ñoom nag fajar lañ leen buggal ñoom comme gaay boo seetloo gaay ñu bari fajar la fajar gi fii fii fii guddi giy demee jour bu bees bi ñu buggal leen foofu mu ne gaay yi walaqad sabbahahum dañ leen a kii woon dañ leen a njëlu bukratan teel adabun mbugal moo leen njëlu moo leen xëy si xëy teel ci njël adabun mbugal mustaqir ku sax ta moom dug ñoom en plus dafa en plus loolu mu dëpp suuf si ci seen kaw taw ci seen kaw ay xeer mu ne fa zuuqu aca mos leen adabi sama mbugal wanuzur ak conséquence u xuppo gi ma leen doon xupp ngeen weddi ko mu ne walaqad yassarna alqur'ana lidikri fa hal min muddakir mu ne walaqad dëgg-dëgg yassarna alqur'ana yombaloon nañu alqur'ana alqur'an lidikri ngir ñu koy voilà lidikri ngir ñu koy fàttaleku di ko jàng di ko mokkal fa hal min muddakir ana kan moo pare ngir jàng ko fàttaleku ko mokkal ko mu ne wala kat keneen ginnaaw ñooñu mu ne nag beneen kàccoor ci kàccoor yaa ngi koo xam ne du un n'importe kàccoor parce que ponkal la woon kon yéen waa Quraysh yéen waa Makka yem leen ko wala qad jaa ala fir'auna nuzur kadhabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir mu ne xoolal ñeneen keneen koo xam ne ci laay jeexale mbir yi mu ne wala xat jaa dëgg-dëgg dikkaloon na ala firawna waa kër firawna le pharaon d'Égypte an nuduru yonent ya doon waaraate ñëwaloon dëkkaloon nañ leen muy yonent Yàlla Muusa ak yonent Yàlla Haarun alayhim salaatu wassalaam dikkaloon nañ leen indaale leen xuppaate yeeg waaraate yeeg lépp waaye ñoom moom ñoom moom ñoom moom bi ci gën a dee lañ def kazzabu bi ayatina kulliha lépp amul dara benn miracle bu Seydina Muusa indi lu dul weddi nañ lépp bàyyiwuñ dara lépp lañ tawraat du tus waay jox leen ne ngeen naan ñu tawraat mooy la ay ay feebar yi leen doon dal mbott yaag hmm. deret jeeg yooyu téeñ yéeg yooyu yëpp ak loxo beeg jaan weeg yat beeg ñu ne way lii lépp du dara sihrun mustam sihrun mubin la lii magie kese la bu leer nañ kon mu ne kazzabu dañoo weddi bi aayaatinaa suñu aay kulli haay lépp bàyyi wuñ ci dara fa axadnaahum suñu borom nee na nag ba ñu ko defee ma jàpp leen axda azizin muqtadir jàpp goo wu tara tara tar gu diis laa leen jàppe mbugal leen mbugal mu tara tara moo xam ne moom kenn rëccul buur yàlla nag du mbugal leen mbugal moo xam ne kenn rëccul Firawna moom Firawna moom moom nañ ko alaka dafa yées sax mu ne nag léegi ginnaaw léegi nag mu pare mu ne nag léegi yéen jullit ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi ak waa Makka fee kaay ma laaj leen ginnaaw bi ngeen gisee yii wa akuffaarukum xayrun min ulaa'ikum am lakum fi zubur mu ne waa léegi af kuffaarukum léegi bi ngeen gisee ñii fi jaar yonent Yàlla Nuux waa këram yonent Yàlla Huud waa këram yonent Yàlla Saalih waa këram yonent Yàlla Luut ak Firawna mais ñii lii ñu defoon ñu duma leen est-ce que yéen ak kuffaarukum ndax ndax kuffaaru euh, euh, weddikatu yàllaay màkke yi xayrun ñoom ñoo gën min ulaikum est-ce que ñoom ñoo gën ñii ma filim léegi ñoo leen gën <laughs> est ñoom ah li ñu def ak li ñu la def kan moo gën a garaawle looy def mais nag euh, waa màkk ñoo gën a garaawle <laughs> li tax waa Makka gën a garaawle mooy walillahi al en a'la ak ay xoolal bu ñu jëloon ay classe ay classe de terminale quatre classes de terminale ñu jël quatre professeur ngir ñu encadrer classe yooyu ci wàllu philosophie kese wala mathématique ñu jël le meilleur de tous les temps à le professeur le meilleur professeur de tous les temps ñu jox ko benn classe jël ñi ci des ñëpp ay moyens lañu ay professeur moyen ñu jox ko ñetti classes yi ci des léegi ñetti classes yi ñoom li tax réussiruñ mooy dañoo jàngul dañ ne waay yow day ne ñun ñun dañuy fo non examen yi dina yomb quoi waaye le meilleur professeur yi classe ñoo ñooñu ñu wax ko ñu la wax yooyu ñun jànguñu mais léegi kan moo gën a garaawle kan moo gën a garaawle ki gën a garaawle mooy ki nga ñi nga xam ne classe mi nga xam ne le meilleur professeur lañ fa teg ñu xullee ba amuñ dara mooy waa Makka ki gën ci nit ñi lañ leen yónnee ñu ne waaye yow suñu yoon dajee ne moo tax suñu borom ne waa léegi xalaat leen est-ce que da ngeen a foog ne yéen yéefiru ñoom Abu Jahl ñii. ñoom ñoom xayrun seen seen jëf gi ñu def ba weddi est ce que ñoom dañoo foog ne ñoo gën ñi neen ñi ba ñoom daal li leen dal lu leen mën a dal am wala boog waaw bu dul lool am lakum bara'atun fi zubur mooy wala ñii dañoo am ci téere yi fi romboon loo xam ne moo leen di moo leen moo leen ne ñoom moo leen fi déet du àll ne leen ñii ah non ñii nag ñu mucc lañu ñoom kenn du leen def dara nañu weddi nu leen neexee waaye du mujj fenn ci lu baax rek lay mujj waaw dañoo am lool am na benn téere walla benn information bu jóge ci téere yu yàgg yi ci téere yu wér yi yàlla wàcce boo xam ne danañu ah ñii nag moom lu ñu def baax na am na am yaqulu wala boobu ñoom dañ naan nahnu jami'un muntasir kene ñun ñépp dinañu dimbali ah walla way dara ñun de toute ku dajeeg ñun diñ ko rëccu ñun ku ñu dajeel ñoo lay gañee ñoo la man suñu borom nag ne sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur sa yuhzamul jam'u ne leen gis nga seen mbooloo mii nii sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur bali saatu maw'iduhum wa saatu adha wa amar suñu boroom ne ba eh, eh, eh, gis nga gaa yi seen booloo yii ñu yor ba foog ne ñoom àddina bi ñoo fépp doole mu ne sa yuhzamul jam'u dees nañ mbugal dees nañ nërmeel seen mbooloo yi ñu yor wayu walluuna dubur te bu keroogee dinañu wane ginnaaw ñoom waa Quraysh suñuy ñëbbe am lahum ndax ñoom dañoo am am yaquluuna nahnu jami'un muntasir foog nañ ne seen mbooloo moom tax nañ ñooy gañe hein nañu yëg ne sa yu bu yàggagul léegi sa yu samul jam'u dees nañ gañe seen seen mbooloo yi seen mbooloo yi nañ nañ takk arme bu leen neex waaye sa yu zamul jam'u wa yuwalluna dubur lii nii la Seydina Umar ibn al-Khattab ne man de ba ma nee Makka eh, eh, eh. mu ne man de ba ma déggee lii yonent ba na saab di wax aaya bii Makka naan sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur dinañ seen coalition yi ñuy yor seen mbooloo armée yu bari yi ñu yor dinañu leen gañe te dinañu wane gannaaw nee na maanaam mais mais ayu jamain ban mbooloo la ñuy wax fii ndax temps yooyu mooy julli ñi dañ leen a nootoon fële euh, Quraysh Makka dañ leen doon persécuté nu mu leen neex amuñu benn doole mu ne mais mais ana mbooloo mi ñuy gañe ak ñan ñooy wane ginnaaw nee na ba keroog Badar ma gis nee na mu gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi xare bi tàmbalee mu tibb suuf di dem ci kuffaaru Quraysh ni di leen jub ñoom di leen ko sànni naan sa yuhzamul shaahatil wujuh sa yuhzamul jam'u wa yuwalluuna dubur bali saa'atu maw'iduhum was saa'atu adhaa wa amar nee na ma dégg yonente ma saab saab keroog xare Badar mu koy wax ma nee na ci xam ne ah kon gaa yii la woon ñoom Abu Jahl nii la woon ndekete ci tey kon ay année avant xare Badar ndeke aaya bi Badar la doon wax moo tax Sayyidatu Aïsha comme ñu ne ci sahih sahihayn mu ne man aaya bi ba muy wàcc maa ngi woon xale lu jigéen laa woon ne woon biir Makka di fo ak samay moroom hmm, hmm, hmm, kon mu ne kon bale saatu maw'iduhum li am ba des en plus bu ñu leen bëggalee badar du yem foofu as-saatu gis nga yawmal qiyam maw'iduhum mooy seen rendez-vous beneen bu ñu leen jox bu ñu leen bëggalee fii yawmal qiyam dinañ fa am rendez-vous boo xam ne was-saatu te nag heure boobu rendez-vous boobu adha moo gën a tar fopp ci ñoom wa amarta moo gën a saf moo gën metti mu ne innal mujrimiina fii dalaalin wa su'ur mu ne innal mujrimiina gis nga bu yawmal qiyaamee waaye tamit innal mujrimiina fii nii ci kaw suuf way jom way way jom ba ñaa mooy yéeféer yi nga xam ne gëmuñu dara ñoom boole wuñ seen programme dara yàlla mu ne ñooñu ñooñu mu ne innal mujrimiina ñoom ñooñu de ah, mu ne fii dalaalin ñu ngi ci cànkute wa su'ur te tamit ci ay tàkk-tàkk la ñuy ne ëllëg fii nii ta mais tamit fii nii ñu nekk seen xol yi comme luy tàkk saa su jamais ñu nekk ci paix mooy tàkku est ak stress ay ay ay ay soucis àddina bi lu dul jeex bu ñu jógee dal ci beneen nga xam ne problème tey problème mu d'insécurité la ñuy wax bu subaa beneen problème problème crise économique chômage du jeex. mooy ne seen xol yi jamais ñu nekk ci paix day ci biti nag ay apparence fausse apparence la mais jamais ñu nekk ci li nga xam ne mooy paix waa léegi waa defal na mu ne yawma yushabuuna fi nnaari ala wujuhihim dhuqu massa saqar mu ne bés bi nga xamante ne nii waaye ñoom safara sañuy ne tamit mooy bés ba nga xamante ne ni yawmal qiyaam lañ leen di sànni di leen jaarale ci safara si ala wujuhihim mooy bu ñu fay dugg au lieu ñuy dox mais seen xar kanam yi lañuy dëpp di dugg ci biir zuuqu ñu naan leen mos di leen ci sànni noonu naan leen zuuqoo mos leen massa saqar laalu safaraay saqar mos leen acca mos leen mooy lii moom kii wu ironie la moom lu mettee lii ñu naan la mosal acca mosal <laughs> mu ne inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar ñun de lépp lu am rek dañ ko bind nattu ko dogal ko moo tax qadar yeey gaa yi weddi dogal lool la asar bi di wax naan yawmal qiyaam suñu boroom da leen di jàpp ñu naan ay yooyu yëpp amul ay dogal yii voilà yooyu nit ci daal moom moo yor destin am ak yooyu suñu borom ne léegi nag yawmal qiyaam dama leen di jël dugal leen biir safara pare ne leen aca dugg leen inna kulla shay'in lépp lu nekk xalaqnaahu ñoo ko bind bi qadar teg ko ci dogal daal lu koy nat utal ko ab utal ko li nga xam ne mooy dele mu ne wamaa amruna suñu mbir man nekkul illaa waaxidatun lu leen lenn rek kalam xembel kalam xembel basar comme xef ak xef xefu xefu comme xef rek mooy yàlla li muy def mooy lu ci bëgg xam nga kun fayakun la yox kun nekkal mu nekk ay dogalam ak ay mbiram ah, kalamhin bil basar mooy ne noon la gaawe mu ne wa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir mu ne walaxat te dëgg-dëgg ahlak naa alakoon nañ ashya'akum seen façon yi seen mbooloo yi mel yéen waa Makka yi doon weddi fa hal mu muddakir est ce que amul ci yéen koo xam ne dina fàttaliku di xalaat book toog di xalaat ci li ngeen nekk que ne mooy mais ñun la daloon ñoom est ce lu ñu dal. mu ne wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur mu ne lépp nag lu fi waay def moo xam lu baax la moo xam safar la na ko leer ne loolu lépp fa'aluhu fi zubur mooy ne loolu noonu ah ñuy def. ah buur yàlla da ko enregistré de wa kullu saghirin lépp lu tuuti lum ndaw ndaw ci jëf ak wax ak action wa kabirin ak lu rëy mustatar dañ koo bind waaw mooy li malaaka yi bind maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul dara lu nit ki génne comme langa lu muy wax di prononcer dara lu dul ne am na malaaka yu koy bind kon innal muttaqiina fii jannatin wa nahar mu ne ñi nga xam ne nag ñoo ragal yàlla fii jannatin ñu ngi cay ajjana lañuy ne fii ci kaw suuf waaye ajjana kële tamit wa nahar nekk tamit ci ajjana yoo xam ne yu bari ay ruisseau la yu bari ay dex la fii maqaadi sidqin ci toogu waayu dëgg inda malikin muqtadir fa yàlla mi nga xam ne boroom bi nga xam ne ah muqtadir moo moo lépp moo ko natt lépp moo ko dogal lépp moo ko natt moom boroom bi subhaanahu wa taala kon loolu mooy suuratul qamar